innahu kaana faaxishatan wa sa'a suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di ci laay bi nga xam ne mooy fanweer ak ñaar mu ne kon wala taqrabu dawu leen jege azzinaa li nga xamante ne nii mooy njaaloo innahu ndax dëgg-dëgg njaaloo de kaana nekk na de faaxishatan ak njombuteef goo xamante ne nii wasaa ataka ñaaw la aw yoon kom doxali na ku sóobu waaye ku yoon de loolu mooy lan suñu woroom waxu leen bu leen njaaloo de dane bu leen ko jege loolu moo tax lépp loo xamante ne day jëme ci njaaloo mooy loolu bunt yooyu sharia da koy tëj te loolu ci la boroom xam-xami rahmatullahi alayhim daal di jële ci li nga xamante ne nii mooy saddu zaria ci yu mel nii mooy lépp loo xam ne day jotale ci loo xam ne lu xaraam la day far xaraam ndax tous les moyens lépp yoon woo xam ne day yëpp jëme ci loo xamante ne nii baaxut yoon yoo yële dañ koy tëj ndax même bu dee ne même lenn ca yoon yooyu du ñoom ñoo xaraam ci seen jëm bi bokk waaye bu dee la mu jëme la mu jëme moo tax day mujj xaraam mooy rek comme exemple bi nga xamante ni nii misaal mi nga xam ne mu siiw mi fii mu ne yenn du la ne luye sa kër dafa garaaw wala luye sa néeg am sa kër am benn néeg boo fay luyee kenn na ko terewul waaye bu dee ne yow ña ngi koy liggéey moom bu dañoo nekk ñoo xam ne ay bandi la yoo xam ne foofu lañ war di nekk nag buñ ñëwee ci ci ville bi war fee def ay commettre ay crime def fi ay sàcc yooyu fii la ñuy dal sa kër luye fi benn néeg boo xam ne fi la ñuy dal ngir mën a wu bu guddee nag ñu daal di jóg def seenu caay-caay mooy ne bu boobaa lool day xaraam nga luye ko ñu mel noonu le waaye day xaraam nga luye ko koo xamante ne nii nee na boutique la koy ubbi te boutique bi ay sàngaraaki mbaam la fiy jaay ak yu xaraam yooyu kooku moom day xaraam nga luyu ko loolu même bu dee ne duñ la luyu moo xaraam ndax lan saddu zariya mooy dañuy dañuy fatt li nga xamante ne lépp luy jëme ci loo xam ne lu xaraam la loolu dañ koy tëj de moo tax fii wala taqrabu la wax bu leen jege kon nag azina looloo tax sharia tere lépp loo xamante ne nii moo tax mu daan la ngay sadd sa gis comme ni ñu ko gise woon ci suuratu nuur ak yoo yële ak yi nga xamante ne nii sol goo xam ne sol di joo xam ne gu mat lay nekk ba pare tere li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam tere góor ak jigéen di wéet alors que mokkuñ nekkuñ zu mahram ñoo xamante ne nii ay koj lañ yooyu yépp daf koo xaraamal ndax lan ngir bañ yu mel noonu le moo tax mu ne góor ak jigéen bu ñu wéetee rek shaytaane mooy ki nga xamante xamante ne nii moo leen ñetteel léegi nag kanta après mooy nekk ga fa keese yéen ñaar kese moom dafa xaram kanta la fay xew moom sharia li jëntiwul loolu après mu ne kon wala taqtulu te nag bu leen faat an nafsa allati harrama Allah bu leen faat nag bakkan bi nga xamante ne borom bi daf koo ñoŋal daf koo protéger illaa bil xaq lu dul loo xam ne nag ci dëgg la waman qutila képp nag koo xam ne des koo faatal dañ koo faat moom mazluman mu nekk koo xam ne dañ koo faat mooy ki ñu ki nga xam ne moom dañ koo rey ki nga xam ne mooy mooy la la victime ki nga xam ne moom la faat kooku ne nga xam dañ koo faat ci tooñ du loo xam ne shari'aane nañ ko faat mu ne kooku de faqad ja'alna kooku la ñu faat de faqad ja'alna dëgg-dëgg def nañ li wal yi ñeel ñi nga xamante ne ñooy ay kilifaam ñi nga xam ne ñoo ko war a doon war a nekk ñi nga xam ne ñoo koy wutu gannaawam sultaana borom bi defal na leen ak pouvoir mooy kattan goo xamante ne ni moom la def ci seen ñoom ñu am ko ci kaw waa ji nga xam ne moo faat seen mbokk de kon nag fala yusrif fil la yow nag mi nga xam ne yow yaay waliyum yow mi nga xamante ne nii mooy yow ki faatu yow yow yaay nekk ki ko war a doon wala yaay ki nga xam ne yaa nekk kilifaam léegi ñu faatal la sa mbokk mu ne fa laa yusrif fil qatli bul ëppal nag ci faat mooy ñu faatal la kenn nag nga ñëw ne ah non man nag moom affaire bi benn affaire la nag man nag ku ma faatal kenn moom du ma yem ci benn def moo waaye ñun suñu deret daa bokk ak deretu gaa yi laa leen wax nii ay wane ñëw ñu faat ci ñoo xamante ne kenn ñu faatal la kenn yow nga ne maaw kay léegi nag bu ñuy faat ci côté ñaar la ñuy faat comme ni nga xamante ne nii noonu jaahiliya doon doxalee de wala yow ah léegi nga ñëw nga faat keneen koo xam ne moom moom bokkul ak ki faat mooy nga ne bon léegi comme que waa ji moom daw na rëcc na gisatuñu ko léegi ñun daal ni ñuy def benn affaire la nañ jël ñaari doomam yoo xamante ne nii moom lañuy ñuy faat suñu borom ne mu ko falaa yusrif fil qatl de am loolu yii yëpp ay wax la am ñu ne wala nga ñëw yow nga ñëw ne bon léegi de toute façon moom moo faat daal man damay seet koo xam ne moo gën a tedd ci seen seen réew ma ma dem ko déedéet loolu man la nekk ndax kenn wala taziru waziratun wizra ukhra du loolu gisoon nañ ko fan yee wala taziru du yenu de waziratun borom bàkkaar wizra uxra mooy kenn du ñëw benn bakkan daal du yenu bàkkaaru keneen loolu gisoon nañ ko mooy mënuñoo ñëw loolu moom moom moom moom du du sharia du dara mooy kenn faat kenn nga ñëw di jàpp ay mbokkam ne leen léegi nag pour pourcentage leen bu ñëwul yéen dootu ngeen mën a tii dañ leen di téye fii ndek teg leen ak garde à vue bu ko defee di ko menacer ne ko boo ñëwul dinañ faat say mbokk loolu nag man da nekk fala yusrif fil mu ne kon bul ëppal ci faat gi de boo yow mi nga xam ne yaay kilifa yaa dew yaa yeeru mbiru ki nga xam ne moom lañ faat bul ne nag faat nañ ma tooñ nañ ma man nag damay tooññaar bi déedéet comme la waykatu ka ka ka <laughs> waykatu léegi sax saxaaba la mujj doon radiyallahu anhu ne ñun daal gis nga bés bu ñu tooñee moom waaw ku ñu tooñ fa najhalu fawqa jahlil jaahilina ñun moom ku ñu tooñ du ñu yem ci tooñ mais dañuy dañuy dañuy dañuy toñar bi la def laa wax mooy dañ lay tooñ lu ëpp li nga mooy yow dañ lay boo ñu dammalee benn bët benn bëñ dañ lay dammal fukk comme loolu lu mel noonu nag la borom bi di tereree loolu benn wax la am ñu ne noo ci ki mooy mbir mi mooy wax yi yépp que ne bul rey koo xam ne mooy nekkul moom ki faat waaye bul rey ñu ëpp ay nit man damay rey deux parce que ñoom ba moom benn la faat yooyu yépp walla ñu ne bul ci ci ci mooy mooy mooy mooy bul bul topp ki nga xamante ne nii euh, euh, mooy ay mbokkam ne léegi man damay yu ci ñoom yooyu lay tere am ñeneen ñu ne bon waman qutila man bii moo moo fala yusrif fil qatli loolu day dellu ci ki nga xamante ni nii mooy waa ji nga xam ne mooy meurtrier bi kii faat kooku malgré mu ngi koy def nee nañ ko bés booy faat malgré def nga lu xaram de waaye bul ne comme que def naa lu xaram léegi nag dama ci gën yokk rek di di ëppal ci faat gi rek jàpp faat daggaate def nii wëg lu nekk nga def ko de toute façon yow ba nga faatee def nga lu xaram waaye nag bul ne waaye léegi nag damay continuer nag di gën a daggaate waaj yeeg daal di lasee rek fi yooyu yëpp mu ne loolu nag bu ko gën def de wan falaa tusrif falaa yusrif fil qatl de mooy waliyu boo bële ki nga xam ne moo méngoo mbiru kañu faat bu mu ëppal de fil qatli buy yu ci faat ga de innahu kaana mansuura te nag na xam ne kooku moom borom bi moo ko jox moo koy dimbali ki nga xam ne dañ koo faat moo tax lii amaane li gën a dëgër mooy ne fala yusrif fil qatl loolu mu ngi dellu ci ki nga xam ne moom lañ faatal mbokkam voilà ndax moom la naan innahu dëgg-dëgg moom de kaana mansuura mooy ki faatu moom de borom bi dina ko dimbali nan la koy dimbalee ci li nga xamante ne mooy dereetam ñu man koo topp ca gannaawam am ñoo xam ne ñoo ciy taxaw ñooñu nag la borom bi tabaaraka wa laa di wax ne ñoom jox naa leen sultaana mooy ne ñoom am nañ possibilité soit mooy nit ki nga xam ne dañ koo faatal mbokkam jéggale loolu mën naa nekk mooy bu dee ñu bari rek même bu dee ay fukk lañu ñooñu ñëpp ñooy ñoom ñooy mbokk waa ji léegi mooy côté geñoowam voilà ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom geñoo léegi bu ci kenn nee rek jéggale la mooy waa ji kenn dootu ko faat mais loolu foog naa waxoon nañu ko que ne loolu mooy faat bi nga xam ne c'est pas prémédité faat bi nga xam ne waa ji moo ko tey waajal dóor ay kiiwam pistolem kii taxaw ci buntu kër waa ji bàyyi ba muy génn mu dóor ko ko ci bopp bi tul tël tël dóor décharge ko ci kaw kooku moom de toute façon ngeen baale ngeen bañ a baalee ci yem voilà mooy ne kooku moom moom dañ koy faat voilà kooku moom bu leeree ne moom la dañ koy faat mais faat yi nga xamante ne nii mooy ne ñoom mën nañoo baale waajoo xamante ne nii dafa faat waa ji doon xeex mais tayu ko woon dañu génn fii daje léegi nag ñuy xeex ñu jàppante kenn ci jël li nga xam ne gis benn meer buy jaay dara rek mu jël ko dóor ko waa ji léegi waa ji faatu bu boobaa voilà mooy kooku moo ko tey parce que dañ doon xeex mu léegi nag bu boobaa ñi nga xam ne ñooy mbokkam yi man nañu su waa ñu ne kenn ci ñoom rek bu nee baal naa ko même bu dee ne foo juróom fukk lañu woon léegi juróom fukk yi kenn kese ci ñoom ne baal naa ko ñi ci des ne baaluñu ko loolu mooy waajooju kenn dootu ko faat loolu benn affaire la mooy sultaanan googu pouvoir boobu mooy kattan googu borom defal leen ki nga xam ne moom mooy wali mooy ñi ko war ñi nga xam ne moom lañ rey faatal seen bokk loolu benn mbir la beneen mbir mën nañoo def leneen mooy ñu ne mooy ba léegi ci sultaana jooju ñu ne ñoo ñun duñu ko duñu duñu ko jéggaluñu ko waaye bon mooy jéggal nañ ko duñu ko faat waaw duñu ko duñu topp suñu dereetu mbokk mi ci moom bañu faat ko waaye nag nañu jox fiddiya mooy indemnisation yi nañu jox li nga xamante ne nii moom lañuy ñuy ndamte ki nga xam ne dañ koo faat dañ koo faatal mbokkam na ma jox loolu loolu mën na ko wala rek mu ne bon ñoom ñépp ñu d'accord ne ñoo ñun dañooy laaj ñu faat ko comme ni mu faate suñu mbokk loolu lépp alhamdulillah lu borom bi tabaaraka wa taala di defal ñi nga xamante ne nii moom lañu faatal seen bokk la de moom lay wax noonu mu ne faqad kon fa man quti wa man qutila képp ku ñu faat mazmuma ci kaw ne dañ koo tooñ ndax lan faqat jaal naa def nañu dëgg-dëgg li wali yii ña nga xamante ni ñooy méngoo ay mbiram mooy ay mbokkam sultaana mooy pouvoir kon leeral nañ loolu le léegi nag lan moo tax suñu borom naan wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illaa bil haqq bu leen faat bakkan bi nga xamante ni nii dañu ko oron dañ koo ñoŋal lu dul ci dëgg parce que am na bakkan yoo xam ne moom borom bi ci boppam moo ne ñii nañ leen faat comme yonent bi alayhi salaatu wassalaam leeralee ne as-sayyibu zaani ki nga xam ne dafa mës a ba pare daal di njaaloo kooku waxal sharia la ñuy wax waxuñu nga toog fee yow suñu Sénégal gii wala suñu France gii wala yu mel noonu ki suñu Australie yi nga xam ne kenn doxalu fa lool nga ne yaa koy doxal déedéet mooy ñi nga xam ne dañuy doxal sharia voilà ci kaw noonu bu dee réewum sharia la ki nga xam ne moom dafa sange woon masoon a sëy même bu doon ne 1900 la woon léegi la sëyoon tas ba 2000 mu daal di njaaloo kooku dañ koy xaañ ay xeer bam faatu waaye am nafsu bin nafsi ki nga xam ne dafa faat bakkan tay ko ci loo xamante ne nii mooy da koo faat kooku moom ay mbokkam bu ñee nañ ko faat preuve yépp leer dañ koy faat waaye ki nga xam ne ak taariku li diine ki nga xam ne dafa bàyyi ne maa gëmoon gëmatuma al mufaariqu lil jamaa ba pare di taqale ñi nga xam ne mooy mooy mbooloo yi waaye xam nga yonente bi saa salaam boole na ci ñeneen koo xam ne nee na bu ngeen gisee benn waaye mu fekk ñépp nekk benn moo xam ne ku man di doon kilifa la ak du kilifa ak lu man di doon mu ñëw di taqale mbooloo yi mu ne ko jël leen jaasi ngeen dóor doxam ak kooku ku man di doon kon yooyu moom moom la naan illaa bil haqq lu dul ci dëgg mu dul ñooñu moom mooy ne faat bakkan yooyu day xaraam de kon nag lool la léegi nag mu des beneen mbir waa lu tax borom bi daal di lëkkale ginnaaw bi mu tuddee mbiru zina mooy mbiri njaaloo rek mu teg ci ne bu leen faat bakkan ndax lan ndax mooy njaalookat bi mooy wés bu ko defee ba ëmb am ci lu bari dañuy fexe ngir faat doom ja ngir mu bañ a siiw yàq biir bi comme ni ñu ko gisee woon te yooyu gisoon nañu ay masalaam yi nga xam ne noonu lañ ko mooy li li ci sharia wax ci